gisoon nañ jotaay bii ñu weesu jeexaloon nañ mbëmbëstal mi mu doon def ci bunt yi di ci def ay laaya alquran léegi nag ci jotaay bii ñu génn boo fàttale ko jàngoon nañ xadiis yi moo tax duñ ko jàngal muy xadiis bi nga xam ne moom la nefal fal awal mooy bi njëkk bi ñëw ci bunt bii di wax ci wàllu am kóolute ci sa boroom ak di wàkkeerlu ci moom mu ne wa amal ahadiisu muy xadiis mawlana ibnu abbasin alxabru albahr radiyallahu taala anhu muy abdallah ibnu abbasin ah. mu ne an fal awal an ibni abbasin radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qaala rasulullahi ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama nee na uridat alayya al umam mu ne dañ maa gaaral xeet yi dañ maa exposer xeet yi waaw léegi nag loo kañ la woon boroom xam-xam yi dañ cee wute ñeen nañu ngi naan ci gént la woon ñeen ñe ne Isra la woon mais <laughs> ñeen ñe noo kon bi amoon Makka mais yeneen tubaab yi masula deñ di Isra ci bor ak ci boroomam waaw loolu masu deñ ñu ne nag benn ci yooyu lay xewoon Medina waaw ala kulli xaalin ala kulli xaalin mu ngi noonu mu ne daal uridat daal dinañ may gaaral alayya al umam li nga xamante ne mooy xeet yi fa ra'aytu nabiyya ma gis ñu may mooy xeet yi yonent xeet bu ne yonent bi suñu borom nee na amul benn wa in min umma illa xalaa fiiha nadir waaw nee na amul benn xeet bu fi mas a jaar lu dul ne jaaroon na fa li nga xam ne mooy ku leen di xub kon ñu daal di koy gaaral exposé ko li nga xam ne mooy xeet yi waaw muy gis xeet yi di défilé ci kanamam di romb nele mu leen di séen mu ne fara'aytu nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt voilà ma gisub yonent boo xam ne moom as mbooloo su ndaw ñoo ko topp léegi ñan ñooy as mbooloo Imaam an wax ka see jeexitalu uh, kii bi hadis mu ne ar-ruhayt bi dammi ra mooy ra bi ngay wax ru tasghiru rahtu mu ne lool mooy tuutil booy tuutil rahtu rahtu mooy mbooloo ruhaytu mooy as mbooloo xam nga wolof day dugal as waaw gone as ngone waaw kii dem gone ra as ngone waaw waaw <laughs> am na yoo xam ne nag moom du ko waxee day wax direct comme muñ ne li nga xamante ne aw fas fas wu ndaw mool ah bëy as tëf <laughs> ah, mbaam <laughs> mbaam bu ndaw <laughs> cumbur cumbur booy bi ma ne yow saa yow da ngaa sànni da ngaa kii da ngaa so da ngaa yàgg quoi yii mooy la la non yàgguma si yàgg naa d'une part yàgg naa yàgguma waaw ah. yaa yow waaw kon mu ne ah uridat alayya al umam daal dinañ may gaaral xeet yi fa ra'aytu nabiyya ma gisub yonent wa ma ruhaytu imaamu Nawawi mu ne ar boobu bi dammi ra tasghiran tasghiru raht mooy tuuti lu raht waaw mu ne waxum te ñoom ñooy ñan duuna anfus mooy ñoo xam ne ñoo gën a féete suuf mooy neuf jëm suuf la voilà ñoo xam ne matuñu diis voilà lool waaw. kon mu ne yonent waaye saa saa nee na ma gisub yonent mu ànd ak ñoo xam moom yàlla da koo yónni mu woo nit ñi ñi ko topp as mbooroo la yoo xam ne matuñ fukk mu ne wan nabi yu ma gis beneen yonent bu romb biñ may biñ ma leen di gaaral di exposé ñuy défilé ñuy défilé ma leen di gis seen sama kanam ñuy romb mu ne wan nabi wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan nee am na yonent boo xam ne moom benn nit ak ñaari nit laay romb léeg-léeg la àndal ay benn ñaar ne wa wan nabiyya ma gis beneen yonent boo xam ne moom laysa ma'ahu ahad moom àndula kenn yàlla la <laughs> mooy yonent bi moom yàlla da koo yónni ci xeet mu dem kenn gënu ko waaw mooy kenn amul kenn ku ne laa ilaha illa ci ñoom amul allahu akbar <laughs> hein te ñoom ñooy ñi dàq woote ñu borom bi bind waaw ñooy loolu daa jara préciser ci ci xalaatu wolof waaw <laughs> ku dul yonent nga yoruñ ko sax di préciser mais euh, chez nous moom <laughs> i i boo leen met comme ni ñu waxoon bii baat <laughs> dee bële ci tomb yi dañuy jàpp na ay L minuscule la yoo xam ne am machine moo koy frappé ku dul yonent boo dajale woon ñépp ñu dul yonent wali yu yàlla yépp nga dajale leen ci benn balance teg ab benn ci yonent yi kum ci man di doon yonent booboo leen waaye yow bu dul woon li ci wolof sax li li dama jàpp ne wa nekkul sax loo xam ne teggi na lañu koy wax waaw mais moo fii di kaw fuuf ci bépp domaine nag ci waaw moo leen gën a mat sax xeet yonent bare saa saa ak xeet yi ko jiitu yépp képp koo xam ne du yonent te baax boo leen jëloon teg leen fii tegul yonent ci beneen bi yonent bee leen jël foofu ay milliers ay infini lu benn yonent du seen xaaju ñu koo jege xoolal ak kooku nag la jël ci ñoom ko ci ay mu dem kenn mu ila ibadati ala ibadatillah jaamu yàlla kenn gëm ko waaw ah, xoola xool sëy naa noox na muy yàgg fële ñi ko gëm bari wu ñoo ah <laughs> neuf cent cinquante ans gaa yi gëmuñu ko waaw ah, gaa yi ñi ko gëm bari néew lañu te loolu manoo cee jànge ne nag waaw sëriñ diw moom ak bari taalibe ñoom tàngam diw taalibelam lañ ñii kàngam ñii ñii waaye ay milliers de milliers waxal ay millions sax bu la neexee après ma la waa ah, ah, moom ma la amul moom moom sëriñ diw moomu bu woote war waa àddina bi yépp nangu ko ab yonent woote kenn nangalu ko loolu wàññiwut dara ci wax ji ma wax sànk <laughs> humul anbiya ñoom ñooy la crème de la création d'Allah waaw ñooy safwatul xalq waaw ñooy tànneefu borobu bindeefu yàlla yi ñooy sang waaw te li leen def sang mooy seen borom nekkul ci ñaata nombre moo leen di wuyoog li leen dul wuyu déedéet du loolu de <laughs> nag bu ñu léeréwu bu ñu trompé bu ñu woru waaw waaw xamee ne nit moo gën parce que moo ëpp rek moom ne ko ña ña muy drainer ña muy ñay ànd ak moom dañoo bari kese déedéet loolu kese doyut ah loolu kese doyut waaw yeneen bii moom kenn topp ko waaw <laughs> kon nag yow mi nga xam ne yaay jéema def daawa ci diini lislaam di jéema leeral sa mbokki jullit loo xam ne leeru leen wala xamuñu ko dañ koo réere moo tax ñu nekke yu yées yi ñu nekke yu baaxul yi ñu nekke nga dëkk leen di leen laaye biir di leen waxi alquran ak hadis faale wuñu la bul mujj mukk nga mer def na waaje ne yow moom kenn yow moom yàlla du la gërëm du sax waaw borom naan du yërëm diw yërëm naa ko te yow mii laa yërëm kon kenn du taxaw place su borom bi waaw loo defa defa def fàttalikul ne am na yonent boo xam ne waxuma la yow de waxuma la yow yow képp ku baax ku dul ak yonent boo leen boolee yonent booboo ko gën te woote nag benn nit kese nangul ko waaw kon nag bu ko defee lool dina tax nga <laughs> teey te dal te xam te def mbir mi te yàlla kese tax bul xool après combien de personnes vont me dire oui ou vont accepter ce que je leur yow loolu bu ko xool nekkul ci sa loxo waaw loolu loolu ci boroom bi la nekk hidaayatu tawfiq yow hidaayatul irshad lañ la digal yonent yi nga xam ne ñooy sangu ñëpp hidaayatul irshad leen yàlla digal mooy gindi leen nit ñi ci naka wan leen yoonu siraatal mustaqim waaw boo leen ko wanee xamal leen li nga xam ne baaxul loolu moo tax yonent di ñëw naan lii dafa xaraam lii dafa xaraam te bu xamee li xaraam surtout ci wàllu lekk mooy ci li siir padagal gis yi xaraam yi dañ leen dañ dañ dañoo limable mooy dañ leen a mën a compter loolu moo tax sharia naan lii xaraam na lii xaraam na waaw nga ñëw ci wàll sëy mu ne la façon bii baaxul façon bii baaxul lii baaxul lii baaxul siraar baaxul yi nii baaxul yi baaxul ah mutaa baaxul yu mel noonu boo xamee yi ci des yi baax na waaw ainsi de suite topp ko noonu ci sharia bi waaw loolu la waaw kon boo xamee lool nag dangaa war a nekk koo xam ne loolu nag dalay dëfal waaw nga xam ne woo nit ñi moom hidaayatul irsaad hein wan ko loolu la kekkoon la borom bi gàlloon yonent yi alayhimu salaam ñi nga xam ne ñooy seeni taalibe di al ulama ndax ñoom ñooy warasatul anbiya ñooy ndono yonent yi alayhimu salaam ñoom itam loolu lañ leen di wane leen yoon wi na yoon wi leer waaw bu ngeen ko defee est-ce ngeen di wan yoon wi dinañu nangoom déet loolu nekkul ci yow waaw moo taxoon hidaayatul irshaad wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim dëgg-dëgg yow yonent bi saa salaam da ngay nit ñi di leen wan di leen orienter di leen teg ci yoonu njub bi waaye est dinañ nangu mu ne ko innaka la tahdi man ahbabt waaw innaka dëgg-dëgg yow rasulullah lay wax ale déglul mooy sangu diñ la doon wax léegi ñu yonent yi safwatul xalq seen sang alayhimu salaatu wassalaam la borom bi ne wa in innaka la tahdi man ahbabt waaw du yow yaay gindi ku la soob nga xam ne kon gindi di waxoon di ko sànq ne da ngay gindee mooy da ngay bi wane waaw waaye bi mujjee wax nii yow doo dindi ku la soob mooy doo dugal ci xol ku ko soob li koy woo ba mu nangoo loolu borom bi maa ko res loolu suñu mbir la du mburu jàmm waaw waaw kon nag mu ngi noonu mu ne kon kon nag ah dogalub yàlla la liñ gisoon ji bii te képp koo xam ne borom bi bindoon na ne yow moom da ngay jub non <laughs> fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala laay jaawale bii non lool suuratul <laughs> la <laughs> dégg waaw waaye day jàll fii fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala suñu borom ne am na benn mbooloo ci nit ñi dama leen wa fariqan am mbooloo boo xam ne xaqa alayhimu dalaala yey na ci ñoom ak cànkute mooy borom bee leen seetaan dogaloon ca dogal bu jiitu ne ñii moom ay nit ñu ay ashqiyaa la ñuy ñoo xam ne dañuy sànkule dañuy yàqule borom biir ca la ñuy bokk waaw kon nag borom bi mooy def lu ko soob du mbiru jaam de kon loolu du mbiru jaam moo taxit moo taxit yeneen yi loolu lañ xam <laughs> waaw borom bi waaw yonent bi alayhi salaam innama alayka al balaag al mubiin borom bi li ma teg mooy al balaagul jottali gu leer gi waaw képp nag ku ne yow bu ñu waxee xam-xam nga naan yaa fi nekkal bu ñu waxee wilaayaaku mbaax nga ne ak kell te yaa fi nekkal yonent bi alayhi waaw d'ailleurs di nangoo ami taalibe nangoo nangu ay ay ay ay te amul kenn koo ci dindi koo ci xamal le le minimum ci diineem xam nga ne yow moom usurpateur d'identité nga waaw mooy da ngaa këf mbubbu police di woote ne police nga nga toog dem fenn ne man maay doomu Serigne diw boobu sëriñ bi ku sell la ko ci télé yi yow nga ñëw solo bi kii man la xam nga kon dafa sàcc identité jàmbur waaw wala nga man maay monsieur le DG sàngam wala monsieur le maire ñëw fekk ay gaa ñene leen léegi yéen da ngeen di liggéey da ngeen di tabax aywa c'est moi monsieur le maire xanaa xamu ngeen ma arrêtez travail bi léegi wala yéen jox ma vingt mille pour vous régulariser wala cinquante mille mooy loolu mu def alors que moom kooku dafa sàcc identité jàmbur waaw kii kii def loolu te gindiwut kenn waaw du wàllu naka la ñuy jaamoo yàlla waaye du ñaa seen wàll nan la ñuy jàppe yàlla nan la ñuy yaakaare yàlla wan yoon la ñuy jaar ngir loolu mën a sax ci seen xol yi defoo ci dara yow usurpateur d'identité waaw ndax wama ala rasul moom nekkul ci yonent bi lii jottali gu leer gi kon nag ñu robb mu ne nag bi ma gisee yonent yooyu ñuy romb ki ma mujjee gis moom te yonent boo xam ne amul kenn ko àndandoo mu ne id ci noonu rek id al fujaiya su ne jékki rek rufi'a li sawadun azim mais ñu waneel ma sawaadun azim mbooloo bu baree baree bari mais dañoo sori nag waaw mais mu magg magg ta bari mais gaa yoo xam ne yow daal foo sànni si dañ boo xoolee seen direct lépp ay nit lañu magg yeneen tawee saa saa am ne fa zanantu annahum ummati ma jàpp ne ñii ñoom xanaa sama xeet lañu <laughs> hein fa qiila lii nee na ñu ne ma hada Muusa wa qawmuhu waaw ñu ne ma kii kële ngay seen ñële bari ñële këleen jiite nekk te seen kanam yonent boobu mooy Muusa parce que dañ koy wan affaire yi muy défilé mu jàpp ne moom ci boppam da dañ koo boole ci mbir mi ñële nag ay nitam lañu waaw ñu ne ko déedéet kii Muusa la ak ay nitam yeneen yi looy la tubaab saa saam xàmmeewu leen te waxoon na ci xadiis bi nekk saxiixayni inna ummati yud'awna yawma al-qiyaamati ghurran muhajjaliina min athari min athari al-wuduu faman istataa'a minkum an yutiila ghurratahu falyaf'al xadiisu mawlaana Abu Hurayra mu ne inna ummati yud'awna wala ya'tuuna yawma al-qiyaamah inna ummati sama xeet yud'awna des leen di woo yawma al-qiyaamati bésu taxawaay ba ghurran muhajjalina ñu pell seen xar kanam yi day leer seen ndëggu tànk yeeg seen tànk yeeg seen loxo yi lépp leer min athari min athari alwudu wala min athari alwudu jeexitalu fi ñu doon raxas yépp bu ñuy jàpp léppay leer waaw saxaaba yi moom après pour euh, kii euh, ñu ne ko mais yonent may saa saam dañ koo laajoon nan ngay xàmmeewee sa sa xeet ci ñëw bari ñoon mu ne est kenn ci yéen ba amoon ay giléem moom mooy <laughs> ñu am nuñ mel mu gis leen ci giléem yu bari est-ce leen xam ne xàmmee ne ah kay mu ne leen man nag sama xeet loolu ci la leen noo xam ne nag sama xeet bu ñuy ñëw yowmal xiyaam dafa am jagle lu leen borom bi jagleel ci biir yeneen xeet yi mooy pell boo gële waaw kuñ doon raxas bi nga xamante ne nii moom la ñuy jàpp day weex tal la waaw waaw léegi mais du loolu la waxoon lu tax fii xàmmeewu la ñu ne non parce que foofu da leen di gis nii de près alors que lii nii li may gën mooy ñu ay ashbah lay mooy ñoo xam ne ah, déggoo mu ne eh, sawaadun azim ñoo xam ne mooy sawaad mooy jaaru ay silhouette voilà silhouette <laughs> yoo xam ne dañoo bari mooy ba ci ay siiwat fële yu bari voilà <laughs> moo tax ndax Seydina Muusaa ci boppam alayhi salaam moom mësoon na ko gis nga ne ma ah oui ma xaw ma nag koor gee la jàpp wala koor gi jàpp la mais boo mayul fenêtre bi laa lay jaarale. yonent bi alayhi salaatu salaam mas naa ah <laughs> ah, nag ah, kon maa ngi jéggalu de mais peut-être damaa xiifa mais ah aw ma benn souvenir que ne loolu am naa laan <laughs> ki eh, yàlla cay fay fay fay man de bay xaw ma lu ma lay def rek yow kay xiifa la war a jàpp dangaa xiif non loolu loolu <laughs> wala loolu <laughs> waxuñu ko fii même ko fi waxoon yow yaa ngi ci xam-xam di di yëngu boppa léegi xanaa loolu ah nga jéggal ma rek xam nga nag fàtte am na ma ne waaw kay waaw bu dee loolu mën naa ko jàpp moom fàtte moom mën naa waaye nag ah ak is isra ña ne ah waaw non non waaw fàttaliku naa non si si si non lool lool <laughs> non sama xarit ci defu non non loolu kay xam naa ko ah, léegi àggal nga ne wax non mooy bi mu yee kii wee bi muy jëli julli yi bi muy wàcc noonu di dajeeg Seydina Muusaa mu naan ko ñaata la sa borom jox ci julli mu naan ko cinquante mu ne ko demal mu wàññi la parce que saw xeet du ko attan waaw kay ah fay ñii la kay ah très fay ñii la yow kay xam nga ko mooy sa xel <laughs> ngoon gi <laughs> heure yee sori ci koor gi ah eh, insha allah mu ngi avancé <laughs> voilà léegi mooy Seydina Muusaa mi doon laaj julli yi voilà comme loo nga ahsanta yaa fay voilà mooy ba sonn ko gis mooy bu jege woon bu doon ne dina leen mën a mooy bi muy xool noonu silhouette yi sawaadun azim yooyu bu kon doom na xam kii moom Muusaa la waaw alay saatu wasalaam ma ne la bàyyi loolu yonent yi njëkk a wax sax gisoon na leen ma dolli la ci leneen nga ne ma ah boobu nag moom moom moom yaa ma koy leeral nag ah def naa effort man bay ba wax la bii nga après nga ma ne la non bee waxoo ko kat man maa kii fàttale waaw après nga door a kii <laughs> faut préciser ak dëkka <laughs> xanaa doo def fekk yow mooy kaddu yi dañ koo di ngay war a préciser ni wax yi di demee sinon rek après euh, du leer <laughs> non du yaa fàttale ko ah yow nga fàtte woon <laughs> maa la ko maa maa la ko junj ñelaal Israël sa xel door ceeb ah, waaw kay <laughs> léegi mooy ma ne la yonent yee sax mas na leen a gis kim naan nabi boobu gis naa bi yonent boo xam ne am as mbooloo ko topp am ñoo xamante ne ay benn ñii ay ñaari nit ah ñee moom kenn ñooñ sax ma sa nañ la gis keroog Isra wal Mi'raj ba léegi baytul maqdis jiitewu fa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñépp la borom bi dajale keroog guddi googu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñépp taxawee Seydina Jibril moo ko jàpp ne ko pour indi ko ci kanam mu jiite leen te présenté nañ ko yonent yépp jour boobu Seydina Jibril présenté na leen kon yonent bi saa saam amul benn yonent bu yàlla bind bu yàlla yónni ku ko rëcc ñépp la xam par le fait que surtout Seydina mi alayhi salaam nga xam ne daa gis ñu bari siin mooy moo tax ma daan siin <laughs> waaw moo tax sànk ba léegi maanaam fa nazartu mooy ma xool sa jëli waaw fa idaa sawaadul azim gis ay silhouette gaa yu bari waaw yu bari ay mbooloo fële léegi ma xanaa ko ñii sama xeet la comme que dañuy dañ ko borom bi na koy présenter lépp Allahu akbar nee na ma ne mii xanaa ñii moom sama xeet lañ ñu ne ma déedéet hada Muusa kii moom Seydina Muusa la kon liñ doon sànk kon euh, xam nga li waroon mooy inna yi ñooñ boo ginee jege dañ leen di xàmmee ne ndax pell giñ am ñeneen amuñu ko que lii dafa sori sori boo xam ne daanaka man nga ne day niru mel ni ay silhouette ngay gis mais ñu bari mais ñu baari fees del waaw ba moo tax xàmmeewul ci biir mbooloo bi ndax nañ sori Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam sinon doon na xam ne keekat Muusa la kon du ne lii xanaa sama xeet la léegi mu ne ñu ne ko déedéet waa Bani Israaïl ñi ko gëmoon mu ne walakin unzur ñu ne ma nag unzur ila al ufuq waaw xoolal ufuq bi waaw lan mooy ufuq al imaamu Nawawi ci jeexitalu kii bi mu ne al ufuq an